wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa inna asdaqa alxadiisi kitaabullahi azza wa jal wa xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muxdasatin bidca wa kulla bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar acaazani allahu wa iyaakum min annaar assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di santaat borom bi tabaraka wa taala di ko dimbali ko ci dellu si waat sunu jotaay bi ñu bokk mooy waxtaanu fajar xam naa ne moom semaine bii moom xaw naa génn waxtoom ngir ay itte yoo xam ne ñoo ko waral la di ñaan yàlla mu defar ñu tawfiq ñu delluwaat ca na incha allah fii ak suba wala ginnaaw suba danañ delluwaat ca waxtoom bu soobee yàlla kon ñu ngi dellusiwaat sunu jotaay fukkeel ak juróom-ñett ci téere bii di aljaami fi sunani wal aadaab wal maghaazi wat taarix li abi muhammad abdillah ibni abi zayd al qayrawaani al qayrawaani al maaliki alayhi rahmatu rabbil aalamiin di ñaan sunu borom tabaaraka wa ta'ala wërsëgal ñu ak sellal sunuy pas-pas ak sunuy wax ak sunuy jëf eh, démb ñu ngi doon leeral yi nga xam ne dafa sax ci alquran sax ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam rawatina sunna ci melay sunu borom tabaaraka wa ak turam doon loo xam ne la shakk ci ne eh, lu sax la eh, lañ ci njëkkoon tudd rek mooy xadiis boobu nga xam ne mooy imaam Muslim moo ko solo. mooy allahumma anta al-awwalu yaani wala anta al-awwalu falaysa qablaka shay wa anta al-aaxiru falaysa ba'daka shay wa anta al-zaahiru falaysa fawqaka shay wa anta al-baatinu falaysa duunaka shay eh, bokk na ci melay sunu borom tabaaraka wa ta'aala yi nga xam ne dafa sax ci sunna itam moo di ak dégg ak gis ak jege loolu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam jàngale na ko ci xadiis boo xam ne. ma ngi ci as-saxiixayni ba saxaaba yi yëkkatee seen kàddu ci bi ñuy tudd yàlla la ñuy ñaan boobu di tudd mu ne ayyuha nnaas arbi'u ala anfusikum fa innakum laa tad'uuna asamma wala ghaa'iban innamaa tad'uuna samii'an basiiran qariiban inna alladhii tad'uunahu aqrabu ilaa ahadikum min 'unqi raahilatihi allahu akbar laa ilaaha illallaah saxaaba yi dañu doon ñaan yàlla booba dana njëkk di seen i kàddu mu ne leen ah yéen def leen ndànk nag yërëm leen seen bopp aha dal leen dalal leen seen bopp nee leen tekk na teey dal yéen ñaanu leen koo xam ne dafa tëx wala koo xamee ne dafa fàddu fàddu gi mooy du jaagee ne koo xamee ne gisul li ngay def xamul li ngay def déggut li ngay wax kon ki ngeen di ñaan kuy dégg la kuy gis la samian basiran la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa wax wax teg ci itam qarib qarib kuy dégg la kuy gis la itam ku jege la lii defe naa ne mbokk ji bi lu leer la kon yàlla yor na melakaanu dégg lus di dégg lu nekk mi ngi koy dégg waaye yor na melakaanu gis lus di gis lu nekk mi ngi koy gis waaye yor itam melakaanu jege yàlla ku jege la jege xam-xam du jege jëmm nag yàlla sunu borom tabaaraka wa taala ma nga ca ci jëmmam faccante ko ay mbindeefam eh, waaye nag ku jege la ci xam-xamam ak ci léppam maanaam ci déggam ak ci gisam ku jege la ndax amul kenn koo xamee ne la ngay def teewul ci sunu borom tabaaraka wa taala lépp a teewandoo fa moom amul kenn ku sori yàlla ci noonu jara bàyyi xel la kon ak jegeem terewu ko sori ci jëmmam. waaye jëmmam sori gum sori itam terewu koo jege ci xam-xamam ak déggam ak gisam ak peggam ñu pegg ak saytu suñuy mbir jalla loolu yonent bi sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallam ko melal yàlla borom bi ne wa laqad xalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid sidit googi nga xam ne moo taqaloo xol ba nga xam ne bu ko yàlla bëggee faat foofu rek la téye mu faatu nee lool loolu lim jege jege jege nit maa ko gën a jege yàlla maa ko gën a jege nit man yàlla azza wa jalla wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid loolu nag la muy jural jaam bi résultat bi muy jur mooy foglu sunu borom tabaaraka ta'ala ak bàyyi ko xel jamono ju nekk ku bàyyi xel yàlla di ko foglu jamono ji nekk da nga wattandiku lépp loo xam ne lu mu la kon moo leen gën a jege seen doq. doquk seenuk daabba seenuk raxla mooy seeni eh, yaani li nga xam ne moom ngeen di war a gileem ak fas yooyu kon kooku dafay teg tegtale ci ne sunu borom tabaraka wa kuy kuy dégg la kuy gis la bari na lool bokk na ci yi nga xam ne itam sunu borom tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wasallam da koo saxalal yàlla moo di ndëggu moom la ñuy wax fii tànk waaye mooy ndëggu yàlla am day ndëggu sunu borom tabaaraka wa taala amee ndëggu xadis bi ma ngi ci as ni te lii xadis yi ñuy wax dafa nekk ci téere yoo xam ne lu ñu wax danga nga naan dëgg la te mooy saxiixul Buxaari ak saxiixu Muslim saxiixul Buxaari yi wér gi mu wér kawe gi mu gawe kawe ci kaw jullit ni ak màgg gu màgg nga xam ne daray lënt nekku ca looloo tax sax borom xam-xam yi di wax ne ku waxoon soxnaam tey ne ko su fekkee. saxiixul Buxaari am na ci benn xadis boo xam ne wérut kon yow yaani jéggal naa la daal may naa la sa baat su boobaa na dem toggi reer wala ma dem toggi añ te xam ne kenn fasiwu ko ndax amul benn xadis bu bu wér bu wér di bu nekk ci saxiixul Buxaari loolu jar a bàyyi xel la moo tax Imaam Suyuuti di wax ci ad-Durar di wax ne wa laysa fil kutubi asahhu minhumaa ba'da al-qur'aan wa lihaadhaa quddima nee na saxiixul Buxaari ak saxiixu Muslim téere yiñ taalif amu ci benn bu leen gën a wér loola tax ñu jiital leen ba sax ñi leen di jéem a critiquer sax borom xam-xam yi dañ leen a critiquer waat ci ñoom seen jëm bopp xam ngeen daal Imaam Daaraqutni nga xam ne mooy ahfazu rajulin fi dunya xanaa ki ëpp lu mokkal xadiis néewaar nga gis ku ni mel moom al Imaam Daaraqutni junni junni xadiis xanaa mokkal na ko. million ngi téeméeri junni xadis nee nañ mokkal na ko wala ko ëpp sax kooka moo doon critiquer lenn ci ay axadis ci saxiixul Buxaari ak saxiixu Muslim waaye al imaam al Iraaqi bi mu ñëwee da ko critiquer waat ko ci jaarale ko ci yeneen yoon yooyu nga xam ne mu critiquer wane ko ci ne lu wér la moo tax al imaam Suyuuti di wax ne wantaqadu alayhima yasiira wa kam tara naxwahuma nasiira kon téere yooyu ñoo jàngale ahadis yi dañ koy gëm mu jeex ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko xibaare yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sawara dañ naan ndax am na luñ may dollil ndax am na luñ may dollil ëllëg yawmal dañ fay sànni ay nit rek wal iyaadu billah ba yàlla teg ndëggoom allahu akbar ci kawam mu ne ko nee na lenn daal di tappaloog la ca des lenn la daal di taxañoog la ca des daal ni doy na doy na allahu akbar maanaam fees naa dell allahu akbar loolu dalay jàngal ci ne yàlla am na ndëggu waaye ndëggoom bokkut ak ndëggum mbindeef kon li mbokk jullit yi li ma ci li tax may indi ahadis ak tegtal yu bari yi day jàngal doomu aadama ji ci ne sunu borom tabaraka wa dafa sax ci ay turam dafa sax ci alxuraan sax ci sunna ni ko mu àllit du waxe léegi nag mu amaat leneen lu tudd loo xam ne moo ñuy dugal ci lu aju ci régal yi suñu borom régal yi aju ci tur yàlla ak melakaanam nee lam yazal bi jami'i sifaatihi wa asmaa'ihi nee na suñu borom tabaaraka wa taala dañu di ànd mboole mi melakaanam ak i turam parce que dañuy am nañuy jéem a séparer diggante yàlla ak i melakaanam ñu ko al imaam ibn Abil Izzi waxee al sharhul aqiida bi taxawiya di wax ne ndax yàlla mooy jëmm ja rek wala ndax mooy melakaan ya rek wala ndax mooy jëmm ja ak melakaan xalaati philosophie la yoo xam ne la chak ci ne ay kese lay kese lay doon dara nit maanaam jëmm mun ta tege ne la te ay ruti ay melakaan ak i tur loolu mënut a nekk maanaam yàlla buñ ko waxee mooy jëmm jaag melakaan yaa ki amu ci lenn loo xamee ne euh, maanaam ak sosu wala ak tàmbali wala ak néew dool daa nekk ci yow kon suñu borom tabaaraka wa mënoo wax ne mooy jëmmam rek teg ne la ay melakaanam ak i turam mënoo jël te melakaan yaa ki turam ne bàyyi jëmm ja loolu ay caaxaan la yoo xam ne. am xel sax da ko nanguwul waxuma la ak nga xam ne moo di texte kon loolu lu jar a bàyyi xel la kon suñu borom tabaaraka wa ay tur ak musta dañ tàq di maanaam eh, di mel di ànd ak moom loolu li la bëgg a waxal fii mooy suñu borom tabaaraka ay melakaanam ak i turam dafa doonoon lu sax ba ca musta ñàkk am ay turaki ak dafa ma sax sax. bu jàggee ma dafa am jamono joo xam ne comme niñ koy waxee amutoon ginnaaw bi mu door a am yàlla melakaanu bind nekkutoon ci moom ginnaaw bi mu sàkkee mbindeef yi la door yor melakaanu bind wala melakaanu dégg nekkut ci moom ginnaaw bi mu melakaanu dégg nekkutoon ci lu dul ginnaaw bi nga xamee ne mi ngi dégg dara melakaanu wax nekkutoon ci moom lu dul ginnaaw bi nga xamee ne wax na dara melakaanu kàttan nekkutoon ci moom lu dul ginnaaw bi nga xamee ne attan na dara melekaanu na mel nekkutoon ci moom ginnaaw bi nga xamee ne nammu na dara ci ci lay door a melekaanu dégg ak wax ak nammeel ak kàttan yooyu caaxaan la bu dafa sosu ginnaaw bi nga xam ne amutoon mukk loolu dafa nekkoon lu continuer lu wéyoon ci la ci la jàlloon musta ñàkk am musta ñàkk a ay melekaanam subhanahu wa taala kon ay melekaanam ci la wéyoon musta tàqaliko ak moom ak i turam niki noonu itam liy dëgmal si ay turam ki melakaanam mustataqaliku ak moom jamono ji ñu jamono ji ñu nekk itam ay melakaanam ak i turam mustataqaliku ak moom loolu jar a bàyyi xel loolu lu jar a bàyyi xel la moo tax ma zaala bi sifaatihi qadiman qabla xalqihi lam yazdad shay'an wa lam yazdad bi kawnihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi loolu la shakka ci ne al-imam Tahawi mi ngi koy wax waaye buñ ko firi fàccee dana doon loo xamee ne lu leer la maanaam mel maanaam jëmmi nag suñu borom tabaaraka wa taala ay melakaanam daa am nag ay firi fàcce nag du caa génne melakaanam yëpp nag ñooy nekk melakaanu jëmmam maanaam dañuy wax ci melakaane melakaane jëmmam la ñuy wax nii yi nga xam ne du masa tàqalikoo ak moom yooyu moom la chaque du caa génne eh, amal gim amal mbindeef yi da cee dolli ko lenn ci ay melakaanam yoo xam ne amutoon ci moom ginnaaw bi mu sàkkee mbindeef yi door am melakaan yooyu déedéet comme ni xamee ne. ay melkaanam ca baawoon dafa nekkoon ak moom ba faw musta am fenn fu mu tàmbalee kazaalika itam du dañ di ànd ak moom ba faw loolu lañ ci jublu waaye nag loolu mooy melekaani jëmmam yëpp nag melekaani jëmmam yi moom suñu borom tabaaraka wa taala yëppam musta dañ di dàqale ko ak moom maanaam yàlla musta dañ di ko xam te it du dañ di ko xam ba faw ci la dafa xamoon jamono ji ngi dool day xam lii dëgmal si itam da ciy xam ba faawu allahu akbar kon xam-xam amul fu tàmbalee amul fu mu yàlla ak dundam kadhalika ak jubbanti gi muy jubbanti mbir yi ak taxaw taxawe gi muy taxawee mbir yi nguuram taxaw gi mu taxaw du rëng-rëngi du yox-yoxi du yonjax yooya du caa génne dafa sosu am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem déedéet ke baawoon musta dañ di dund musta dañ di taxawee mbir yi ci jamono ji ñu toll ci lii dag malis itam ni ki noonu lu jar bàyyi xel la yàlla musta dañ di ki dund di dund di taxawee ay mbiram di taxawee mbiri doomu aadama yi di jubbanti lépp ci la wéyoon ak ci jamono ji ñu toll ak lii dag malisi lu jar a bàyyi xel la kadhalika ak déggam ak gisam musta dañ di kuy dégg musta dañ di kuy gis tayit insha allah la wéyoon musta dañ di kuy gis maanaam yàlla musta ñàkka gis musta ñàkk a dégg jamono ji nekk li xew mi ngi koy gis mi ngi koy dégg te noonu lay continuer du mas a jeex loolu lu jar a bàyyi xel la. musta dañ di ko am kàttan ca la wéyoon ak suñ jamono ji ñu toll ak li dégmal si kon du jaagee dañuy wax ne kàttan amutu amu ko woon wala kàttan dafa sosu ci moom ginnaaw bi nga xamee ne nekkutoon ko am kàttan déedéet loolu ay caaxaan la bal yàlla musta dañ di àttan lépp te it la wéyoon noonu lay di continuer. noonu la demee woon amul fu mu tàmbalee kazaalika musta dañ di ko def ba faaw lii dëgmal si itam noonu lay demee kazaalika ak tedd nga am noonu la demee tedd nga melakaan la melakaanu suñu borom tabaaraka wa taala musta dañ di am di ko am tedd nga loolu ñu juble as-sifaat az-zaatiyya melakaan yi nga xam ne mooy melakaanu jëmmam ñu jubla wax yi nga xam ne du tax sa tàqalikook jëmm ci lu mel ne xam-xam ak dégg ak gis ak lu mel ne li nga xam ne moo di yaani eh, kàttan ak nammeel ak tedd nga ak yii melakaani jëmm la yii la ñuy wax ne musta lañ di ànd ak moom kay turam moom taxul may wax ay turam moom taxul may wax du jaagee ne dafa sosu amu ci lenn lu sosu loolu jar a bàyyi xel la même melakaani jëf sax amu ci yenn yoo xamee ne suñu borom da koo mënutoon déedéet ndax melakaani jëfi yàlla jëfi yàlla ay melakaana mooy loo xam ne maanaam saa su ko bëggee def da koy def waaye ñàkk gi koy ñàkka a def tekkiwut ci ne yorul melakaan woo man mënu ko maanaam man na ko lu mel ne wax tey yàlla su bëggee wax day wax waaye bu waxut du jaagee ne dañuy wax ne mën mënta wax déedéet du jaagee ma dañ naan waxu wax melakaanu wax moom dafa sosu ci moom ginaaw ba mu waxee déedéet même bu waxut daa a wax kon xeetu jëf xeetu def gi te xeetu def gi te wax loolu jërë bàyyi xel la melakaan lu man la kon du jaagee ma daf koo mënutoon ginnaaw bi mu ko defee rek door koo man loolu ay caaxaan la kenn du ko wax kon melakaani jëmm yi mooy suñu borom tabaaraka wa taala noonu la demee musta dañ di di nekk ak moom di dàqali ko dàqoog moom bu dee nag melakaanu jëf yàlla melakaan yi nga xam ne ci jëf yi lay aju euh, ndax loolu insha moo ñu yóbbu ci régal yi xam ne na doomu aadama dana ci mën a déggee tur yàlla ak melakaanam melakaani jëf yàlla dañ koy firi fàcce ndax melakaani jëf yàlla as-sifaat al-fi'liyya mooy melekaan yi nga xam ne du nekk ci jëmm ji mais ci jëf ji lay aju ci jëf yàlla subhanahu wa taala te mooy yi nga xamee ne ci ay coobareewam ci lay aju nga xam ne coobareem ci lay aju yattasifu biha ida shaa xaytu shaa mata shaa dakoy da koy saa su ko soobee nu mu ko soobee ak kañ la ko soob su boobaa melakaan yooyu dañ naan xeetu def gi xeetu def def gi mu koy def maanaam def dara moom yàlla xeet wi xeetu def dafa am waaye tamit ay xaaj def itam daa am ay xaaj nag maanaam jëmmi xeetu def xeetu jëf dara xeetu def dara def dafa am ay xaaj sunu borom tabaaraka wa taala def musta dañ di ko man melakaanu def musta dañ di ko man def dara rek kenn mënta wax yàlla yàlla wax na kenn mënta wax ne yàlla tëleme dara yàlla musta tële dara musta dañ di def lu ko neex. kon loolu melakaanu jëmmam la kook moom te mooy def xeetu def rek def dara loolu yàlla musta dañ di ko man lu jar a bàyyi xel la musta dañ di am kàttan musta dañ di am kàttanu def musta dañ di def lu ko soob jalla waala lu mu bëgg a def def ko amul lenn lu koy lottal amul lenn lu koy xañ lenn ci la mu bëgg a def moom suñu borom azza wa jalla niki noonu melakaanu wax xam nga wax def la moom itam wax lu ñu def la xeet wax xeet wi yàlla musta dañ di ko man lu jar bàyyi xel la moo tax yàlla musta dañ di ko wax saa su ko soobee ndax def wax def wax ci boppam wax ci boppam nga def ko loolu musta ñàkk nekk melakaan yàlla yàlla bu ko neexee mu wax kon def wax donte waxut waaye def ko loolu musu koo ñàkk tële musu koo ñàkk man musu koo tële loolu lu jar a ràññee la lu jar a la bu dee nag xaaji yi xaaj yi nag ay xaajam moom def gi nag mooy façon def yi façon yi façon jëf yi su boobaa loolu moom la chèque ci ne du duñu wax ne dafay taxaw ak yàlla déedéet loolu day aju ci melakaanam loolu la ñu tuddee as-sifaat al-fi'liyya lu mel ne yamoo ci kaw arash tey bu wax mukk ne yàlla musta dañ di yamoo ci kaw arash ndax arash mbindeef la te yàlla du mbindeef kon kenn du wax ne arash yàlla musta dañ di ca yamoo déedéet kenn du wax loolu. mukk loolu kenn du ko wax kon kenn mënut a wax ne eh, loolu la chèque ci de kenn du wax ne yàlla musta dañ jéemoo ci kawaras waaye da ngay wax ne yàlla du dañ di def lu ko soob def yemoo ca kawaras moom la chèque ci ne musu koo ñàkk man musu koo ñàkk a tële koo tële boog lay wax musu koo ñàkk a mën a def waaye nag mu def ko nag fi sax nga xam ne da ngaa jamono ju nekk da koy def. loolu la wax ne kenn du ko melal yàlla ndax arash mbindeef la waaye danga naan yemoo gi muy yemoo ci kaw arash dafay dafa aju ci wàllu coobareem bu ko soobee mu yemoo ci kaw arash nu mu ko soobee ak kañ la ko soob loolu lu jar a dégg la lu jar a xam la waaye nag yemoo ci kaw ci ay jëfam la bokk ci ay jëfam la bokk waaye nag man koo def moom def gi loolu moom musu koo tële waaye nag mu di ko def nag fi saasa loolu kenn wax ne dafa dafa nekk melokaanu jëmmam nga xam ne jamono ju nekk rek day yemoo ca kaw arsh déedéet na ne musta tàqalikoog moom déedéet loolu du melokaanu ay melokaanu jëfam la moo tax day aju ci coobare woom bu ko neexee mu mu yemoo kaw arsh bu ko bu ko bu ko soobee eh, heure bu ko soobee ci lay aju mu yemoo ci kaw arsh subhanahu wa taala niki dikk gi muy dikk yowmal kon def ak dikk dikk ji moom yàlla def ko loolu musu koo ñàkk maanaam musu koo ñàkk man boog lay wax musu koo tële yàlla dikk dikk fenn musu koo maanaam mu def ko musu koo ñàkk musu koo tële musu koo ñàkk man waaye nag mu def ko nag carrément nga xam ne day dikk dikk kenn du wax ne yàlla jamono ji nekk day dikk déedéet waaye dañ naan dikk ci melakaanu jëfam la aju waaye nag mu man ko moom am kàttanu dikk moom loolu moom laa chakk ci ne musu koo tële loolu jar a bàyyi xel la nag nga xam ne mi ngi koy def loolu duñ wax ne melakaanu jëmmam la waaye dafa aju ci coobare woom loolu lu jar a bàyyi xel la moo tax ginnaaw ci coobareem la aju moo koy def saa su ko soobee ak kañ la ko soob ak naka la ko soobee moo tax guddi gu jot buñ ko xaajee ñetti xaaj ñetteelu xaaj ba moom suñu borom tabaaraka wa taala day wàcc ci asamaanu adduna si ndax waxtu woowu la ko soob mooy wàccee nu mu ko soobee itam ak naka ak kañ la ko soob ak euh, saa su ko soobee. kon loolu lu jar a bàyyi xel la kon bu ñu xamee loolu kon euh, la ma waxoon rek te dellusiwaat mooy yàlla def dara moom musta musu koo ñàkk man def lu ko soob musu koo ñàkk man comme ak defam ak defam dara day sax ba faaw lu jar a bàyyi xel la ay jëfam itam def ko day nekk loo xam ne luy sax la ba faaw bi maanaam daalika mooy amul lenn loo xamee ne def la jëf la lu dul nga xam ne am na jëf ju ko jiitu loolu mooy lan. mooy ak defam day nekk lu sax def dara mën a def dara loolu lu sax la ci suñu borom tabarak taala ba faaw loolu jar naa bàyyi xel bu baax moom la ñu tuddee tasalsul tasalsulul af'al mooy jëfi suñu borom tabarak wa loolu kenn jiyoo ci ahlu sunnati wal jamaa kon yàlla ak def mën a def daraam dafay nekk lu sax saxa sax ak mën a def defam dara loolu dafay doon loo xam ne lu sax la mooy lu muy def rek. am na lu jiitu woon loo xamee ne defoon na ko lu muy def rek am na lu jiitu woon loo xam ne defoon na ko kon mooy musta ñàkk a mën a def dara ak defam dara ak jëfam dara man ko dafay continuer ba faa waaye nag muy def dara saa su nekk nag rawatina melakaan yoo xam ne ci ay jëfam la aju moom du melakaanu jëmmam mais melakaan la yoo xam ne dafay aju ci ay jëfam moo tax ñu naan la loolee nga xam ne dañuy wax ne jëf la su boobaa loolu kenn du wax ne yàlla da koy def saa su nekk ba faw waaye la ñuy wax mooy man koo def moom musu koo musu koo musu koo tële moo tax dañ naan la xeetu def def dara yàlla musu koo tële waaye nag mu di ko def fi saasa loolu la ñuy wax ne kenn du ko melal yàlla ci ne fi saasa loolu daa dàqale daa dàqoog moom ba faw jamono ji nekk day wàcc jamono ji nekk day yemoo ci kaw jamono ji nekk day ree jamono ji nekk day wax déedéet loolu kenn du ko wax waaye wax ak yemoo ci kaw wàcc. yooya saa su ko bëggee def la koy def saa su ko num ko num ko num ko soobee la koy defee itam ak fam ko soobee lii defe naa ne lu leer naññi la su boobaa kon loolu mu allif bi wax noonu lañ koy déggee mbooleem bu dee ay turam moom taxul may wax tur yi moom mbooleem ay turam yàlla musta tàqalikoo ak moom tur yi mu tuddee boppam musta tàqalikoo ak moom noonu la tudd parce que tur woo ci jël am na lu muy tekk ci jëmm ja maanaam jëmm ji ak jëfam ak i jeex ki itam dalay wane ne tur woowu mënta ñàkk ci suñu borom tabaaraka wa taala loolu mooy alxakim ay xeer xereñte mooy al alim di as-sami yëm tuddee boppam yëpp yëpp yëpp am na lu muy tekki loolu la ko al imaam al cheikh Muhammad ibn Salih al Usaymin waxee ci eh, sharhul waraqaat nee na ñun doomu aadama yi suñuy tur suñuy tur maanaam eh, mandarga rek la mais de signification parce que nit ki mën nañu koo tuddee dara. te dafa safaanoog moom lool mën nañ ko tuddee sharif te fekk ni yow lay du ko tedd wala ñu tuddee ko jamil te fekk wax dëgg yàlla qabiix ku bon la waaye ba dee suñu borom nag ay turam mandarga la waaye tamit daa am lu muy lu muy signifié yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ay turam mandarga la waaye daa am lu muy signifié bu dee ñun suñu tur mandarga la rek la dañ koy tuddee ci suñu biir ngir ñu xam ngir ñu mën a xamante rek ñu xam ne kii nii tudd kii nii waaye man naa bañ mën naa bañ am benn signification nag waaye nag suñu borom moom day demee wut noona kon ay turam daa takkoog moom bu dee ay jëfam nag ay melakaanam melakaani jëmmam comme ni ñu ko waxee musta tàqalikoo ak moom musta sosu te te jamono ja jiitu woon dafa masa dafa masa takkoog moom jamano ji ñu toll ak jamono yi dëgmal si tam noonu lay demee bu dee melakaani jëfam comme ni ñu ko waxee de waaye def ko rek maanaam mu am kattanu def ko musta tàqalikoo ak moom yàlla musta musta ñàkk a mën a def dara. waaye nag mu di ko def la ñuy wax ne loolu ci ay jëfam la aju kenn du wax ne da koy def ba faaw dee taxaw ak moom waaye day doon loo xam ne ci coobareem lay aju lu mel ne lañ ci joxe misaal wàcc gi mi wàcc ci asamaan ci a jege àdduna ak yemoo gi mi yemoo ci kaw arash loolu yàlla jëf la jëf ci yàlla kenn du wax ne yàlla da yemoo ba faaw man ngaa wax ne nag yàlla mu mën a def ak yemoo mu mën a mu mën a yemoo wala mu mën a wàcc loolu du du ko du ko mës a tële waaye nag mu def ko fi saasa wala mu di ko def loola kenn wax ne dafa takkook jëmm ja déedéet waaye danga naan saa su ko bëggee def la koy def euh, ci waxtu wam ko soobe ak nam ko soobe loolu mooy li nga xamee ne moom la mu allif bi euh, jàngale moom la jubloo wax ci ne lam yazal bi jami'i sifaatihi wa asma'ihi wala bi jami'i asma'ihi wa sifaatihi yàlla musta dañ ci mboolem ay turam ak i melakaanam euh, loolu la ci jublu kon sunu borom wa ta'ala ay turam dafa taqoog moom ay melakaani jëmmam dafa taqoog moom melakaani jëfam itam dafa aju ci coobareem bu ko soobee mu melakaanoo ko bu ko soobee du ko melakaanoo loolu nag incha allah ba ngir dégg ko dëggantaan bu subaak jàmm dañ indi li nga xam ne moo di ay régal yoo xam ne dañ ci mën a déggee tur yàllaa ki ko defee jàmm bi jàpp ko bu baax aji jàng ji eh, ndax buntu la boo xam ne nag rawatina buntu tur yàllaa ki melakaanam buntu bu danger la buntu la boo xam ne buntu bu eh, bu gaaw a nit ki wan ginnaaw dëgg la parce que ñi ci tarxiis kenn xamul nu mu toll ko jullit bi la koy jariñ rek mooy mu deppook ahlu sunna wal jamaa ci ci buntu bi moo mu allif bi ginnaaw bi mu jeexalee ci loolu dafa ne axaata ilman bi jamii ma bara loolu dafa nekk juz'u rek ci loo xamee ne kull kullu maanaam dalaa indil ne yàlla mboolem ay turaki melakaanam mi ngi taxaw ak moom wala sunu borom tabaaraka taala am na ay turaki ay melakaanam di la tubbal nag leen ci ay meloom te mooy xam-xam loolu ba lañ cee ñëw dalañ leeral ba suba ak jàmm incha allah li nga xamee ne moo di reegal yu ñuy teg yoo xamee ne mooy nekk thème bu suba bi sax dañ koy teg pour mën a dégg tur yàlla ak i melakaanum jalla jalaaluhu wa azza kamaalu kon euh, lii mooy li nga xam ne mooy liñ bëggoon a indi tey yàlla ko ci waxi muallif bi rahmatullahi azza wa jal kon jàmm bi na gëm ne suñu borom tabaaraka taala ay turam dafa sax ci moom sax ci alxuraan sax ci sunna te as-salafu saalih itam bunti tur yàlla ak i melakaanam noonu lañ koy def bu ñuy tegtaloo di saxal di saxalal yàlla ak tur ak i melakaanam ci alxuraan lañ koy jëlee ak ci sunna ak loo xam ne dañ caa dëppoo loolu jar a bàyyi xel la. ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ñu ngi leen jox di daje ba suba jàmm wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran rasulullah محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله